wa an aishata radi allahu taala aanha anna rajulan qaala linnabiyi sala allahu alayhi wasallam inna ummi ftulitat nafsuha wa uraaha law takallamat tasaddaqat fahal laha min ajrin in tasaddaqtu anha qaala na'am muttafaqun alayhi kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw mbëmbëstal mi mu indi woon ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna mu ne woon baabu sadaqati anil mayyiti wa du'a ila bunt bi doon wax ci eh, as-sadaqa mooy saraxe ngir ki génn àddina wa du'a ilah ak <coughs> ñaanal ko côté ñaanal bi euh, waxoon na ci indi laaya teg ko ci buntu ci kanaw buntu bi ma mbëstale ko aaya suratul xashri bi aaya dix am lum seen dendiwul aaya bi yëpp walladina jaa'u min ba'dihim yaquluuna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a dugg ci ñaari tàmbali benn ñaari xadis benn bi ñaari xadis yi mu indi fii bu njëkk bi muy xadis neuf cent ne wa an aishata mu ne mu ngi jële ci suñu yaay aisha radiyallahu anha anna rajulan qaala <coughs> kene dafa am benn waay bu ne lin nabi wax yonent bi sallallahu alayhi wa ne inna ummi dëgg-dëgg sama yaay de uftulitat nafsuha ne uftulitat nafsuha mu ne sama nday de uftulitat nafsuha mooy dafa gaañu dafa gaañu gaañu mbetteel waaw moom daal dafa gaañu gaañu mbetteel waaw wa uraaha mu ne man nag njortu naa te yaakaar naa ne law takallamat bu doon ne du faatu gu gaaw la bu doon ne amoon na occasion wax amoon na fursaay wax dénkaane kon de tasaddaqat doon na digle ñu saraxeel ko waaw ndax ni ma ko xame moom waa yonent bi alayhi salaatu salaam afa atasaddaqu anha est-ce que mën naa saraxe à sa place yéene ko ko yool ba loolu lay wax est ce que mën naa koo saraxeel qaala naam yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko waaw lool akbar ne ko mën nga koo def loolu mën nga koo def mu ne xadis bi muttafaqun alayhi mooy al imaamu alxafidu albuxaari na ko noon al imaamu muslim abul xusayni bokk nañ ko solo léegi bu njëkk bi mooy ñoom ñaar doon ko solo ñu ne la déedéet xadis bii de imaamu Malik rahimahullah solo woon na ko di jiitu ci Muwatta kitaabul aqdiya sadaqatul hayyi anil mayyit indi na ko foofee naka noonu al imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi moom benn bërëb kese la ko indi musnadu siddiqa aishatu ah, musnadu siddiqati aishata binti siddiq radiyallahu anha naka noonu eh, al imaamu Abu Dawud al imaamu Nasaa'i ak Ibn Maajah rahmatullahi ala aljamii solo na nga al-imaam al-haafiz al-Buxaari rahimahullah ci ñaari bërëb yi ko indi kitaabul wasaaya indi na ko foofu baabu maa yustahabbu liman yutawaffa fajaa hmm? indi na ko ci buntu boobee li ñu sopp buntu li ñu sopp ci ki nga xam ne dafa génn àddina ci mbetteel an yatasaddaqu anhu wa qadaa'i an-nuzuuri anil mayyit ak fay li nga xam ne mooy eh, an-nuzuur eh? mooy ah mooy yi nga xam ne da koy nizar yi waaw nga fayal nizar yum amoon génn àddina jotu koo li nga daal di koy fayal noonu la tudde buntu boobu foofu mu ne waaye indi na ko tamit moom imaamul Bukhari rahimahullah ci kitaabul janaa'iz lu jiitu woon kitaabul nuzuur kitaabul wasaaya kitaabul janaa'iz baabu mawtil fajaa ah, al-baxta léegi bu ñu jëlee hadis bi <coughs> buntu bi njëkk a wax mu ne haddasanaa Isma'il mu ne ki ñu nettali mooy Isma'il di Isma'il Isma'il ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi nga xam ne euh, sœuru imaamu Malik moo doon yaayam ibnu ukhti Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati radi radiyallahu ta'ala anil jamii' kon muy al al Ismaïl ibn Abi Uways rahimahullahu ta'ala al asbahiyu al mada al madaniyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani Malik mu ne nettali nañu ki nga xam ne mooy Malik wax nañ la indi na ko ci Muwatta moom al imaamu Malik rahimahullah an Hisham te boo demee ci Muwatta tamit euh, imaamu Malik noonu la ko jëlee moom ci an Hisham ibn Urwa an an Aishata mooy yoon boobu la ko imaamul Bukhari indiwee fii mu ne kon Ismaïl mu ne Malik moo ko nettali moom dong an Hisham mu jëlee ci Hisham mi nga xamante ne mooy ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala ali Zubayr léegi muy Abul Munziri ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Bakr al-Qurashi al-Asadi al-Madani rahimahullah an abihi Hisham jëlo ko ci bàyyante mooy Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad al-Qurashi al-Asadi Abu Abdillah al-Madani radiyallahu ta'ala anil jami' an Aisha mu jëlo ko ci tantam ndax moo doon euh, rakku yaayam mooy sayyidatu Aisha moom yaayam moo doon Asma binti Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anil jamii anna rajulan qaala linnabi sallallahu alayhi wasallam inna ummi iftulitat nafsaha wa uraaha law takallamat law takallamat tasaddaqat afa atasaddaqu anha qaala na'am waaw kon mu ngi noonu le bu dee ci bële bi nafsaha la wax fii mais nafsuha boo demee ci haddathana fële Sa'id ibn ndax ci beneen yoon la ko jaar kitaabul janaa'iz jaaru ci imaam Maalik mu ne haddathana Sa'id ibn Abi Maryam imaamul Buxaari mu ne ki nettal mooy Sa'id eh, ibn Abi Maryama di Sa'id ibn al-Hakam ibn Muhammad ibn Salim si woon ci eh, ibn Abi Maryam al-Jumahi al-Misri rahimahullah Jumahi mawlaahum lana qaala haddathana Muhammad ibn Ja'far mu jëloo ko ci Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi bokkul ak woon Darma la de ah <laughs> kii Muhammad ibn Ja'far az-Zuraqi waaw voilà bokkul ak woon Dar al-Madani ah rahmatullahi alayhi moom moo ne qaala axbarani Hisham moo ne ki ma xabaare keese mooy Hisham <coughs> ibn Urwa an abi mu jël ko ci ba Urwa an Aisha radiyallahu anha anna rajulan qaala linnabi sallallahu alayhi wa sallam inna ummi iftulitat nafsuha wa azunnuha waaw lool mooy wane wa uraaha mooy wa azunnuha wa azunnuha law takallamat tasaddaqat fa hal laha ajrun fii mu ne taman njort naa ne bu waxoon de doon na saraxe waaw doon na dénkaane wax ñu saraxe waaw fa hal laha ajrun waaye saa saam est-ce am pay in tasaddaqtu anha bu ma ko saraxele qaala naam yeneen saa saam ne ko waaw kon nii la ko al imaam ci ñaari riwaay yi nga xam ne moom ni kanta al Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi moom mu ngi ko indi ci kitaabu zaka ah baabu wusuuli sawaabi sadaqati an il mayit ilayhi ah buntu bi nga xam ne moom la leen na ci surah yi def wusuulu jot jotu sawaabi sadaqa muy yoolu saraxe anil mayiti ilayhi eh, eh, ci saraxe goo ko defal ku génn àddina mu jeet mu daal di dem ci moom indi na ko tamit ci kitaabul wasiya ah baabu ah, ah, ah, ah <coughs> kitaabul wasiya waaw tamit indi na ko foofee kitaabul wasiya kitaabul wasiya indi na ko kitaabul wasiya baabu wusuuli thawaabi sadaqaati ilal mayyit yi <coughs> dina ko fa ci ñaar yoo xam ne Eh, foofale tamit indi na ko fa kon buñ jëlee bu njëkk kitaabu zakaat baabu wusuuli sawaabi sadaqati anil mayyiti ilay al imaam abul husayn rahimahullahu ta'ala mu ne mu ne wa haddasanaa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr mu ne te nettali nañu suñu sëriñ de Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr de Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdaani rahimahullah abu abdirrahman alkuufiyu rahmatullah alayhi fii woon ibnu Numayr qaala mu ne haddasanaa Muhammad ibnu Bishr ah, tey jëlawul ci baay mu ne haddasanaa nettal nañu Muhammad ibnu Bishr di Muhammad ibnu Bishr ibnu al-Farafisa ibnu al-Mukhtaar rahimahullah al-Abdi al-Kuufi abu abdillah qaala mu ne haddasanaa Hicham Hicham ibnu Urwa min gisoon saan abiihi muy Urwa ibnu Zubayr ibnu al-Awwaam an aishata radiyallahu anha anna rajulan ata nabiyya sallallahu alayhi wa ya rasulallah inna ummi tulikat nafsuha walam tuusi voilà gis fii mu ne boo sama baay sama nday daal waa ji daa ñëw léegi na ñëwul après kan kii kan la insha allah sama nday daal uftulitat nafsuha daa jekk faatu faatu gu gaaw moo ko dikkal waaw parce que moom bi muy faatu daa fekkoon mu tukki quoi waaw fekku fa ñëw fekk ndayam génn naa dina walam tuusi te jotula dénkaane deful testament dénkaanewul wa azunnuha man nag yaa njortu naa ne law takallamat cëy bu amoon euh, occasion dénkaane tasaddaqat doon na wax kon ñu saraxel ko dina saraxe waaw afalaha ajrun ndax dina am pay in tasaddaqat in tasaddaqtu anha est dina am tay bu dee ne euh, dama ko saraxeel mu ne ko naam qaala naam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko naam kon gis nga fii noonu la ñëwee imaamu muslim rahimahullah indiwaat na ko comme niñ la ko waxee ci bërëb yi nga xam ne moom lañ la ko waxe woon sànk euh, foofu mu wax comme hmm, lii imaamul euh, ki wax wa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr mu jaaraat même càllale bi ana uh, mu ne rajula anna rajulan ata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulallah inna ummi iftulitat nafsuha wa lam tusi wa adunnu law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am kon loolu mooy li nga xamante ne ñoonu la ko al imaamu muslim daal di indi léegi mu des waa kii kana waaw ñu ngi ci taxrij bi ba léegi waa kii nii kana <laughs> mooy kan mooy waa ji nga xam ne daa ñëw anna rajulan waaw kooku mooy kan ñu ne la kooku euh, mooy Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anha anhu wa arda ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàgga seeti <laughs> ci bu feebaree bu feebarul <laughs> waaw moom la te loolu leer na ci riwaay yoo xamante ne nii eh, dikk na leeral ne moom nii la Sa'd ibn Ubaada la xam nga kii nii euh, nu mu tudd euh, euh, sayyidatu Aisha dane anna rajulan dane am na benn benn góor waaye Ibn Abbas ci boppam moom soloon a xadiis bi te imaamul Buxaari bi mu ko indee ci kitaabul wasaaya baabu maa yustahabbu liman yutawaffa faja xadiis après sayyidatu Aisha xadiisam bi da cee xadiisu ba léegi mu jaaraat ci imaamu Maalik ah, mais cette fois yi jëlewu ko ci Ismaïl ibn abi uways ibn abdillah ibn uways jëlewu ko ci moom ibn abi uways jëlewu ko ci moom mais cette fois-ci mu ngi ko jële ci mbokkam mi da abdallah ibn yusuf at-tinnisi al-kula'i al-misri ad-dimashqi al-asl moom itam nekkoon taalibe imaamu malik rahmatullah alayhi mu ne axbarana malikun mu ne imam malik moo leen xabaare waaye fii ani ibn shihab jëlewu ko ci hisham ibn urwa waaye ibn shihab da muhammad ibn muslim ibn ubaydillah ibn abdillah ibn shihab ibn abdillah ibn al-Harith az-Zuhri ibn mooy az-Zuhri euh, rahimahullah an Ubaydillah ibn abdillah mooy ibn Utba euh, ibn Mas'ud al-Hudhali Abu Abdillah moom moo ko jëlee an ibn Abbas radiyallahu anil jami' anna Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anha istafta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qala inna ummi matat wa alayha nadab fa qala iqdihi anha waaw mu ne sama euh, mu ne Sa'd ibn Ubadah dafa laaj yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah kene ah sama nday daa génn àddina waaye am na nisar waaw ma fay ko ndax man naa ko fayal mu ne waaw kon nag mu ngi noonu waaye fële mu ne am na riwaay yoo xam ne dane moom dafa am nisar goo xam ne te fayu ko est ce bu ma ko afa yuj ana bu ma bu ma ko goreelee mu ne ko defa ko goreelal sa ngir euh, sa ndey waaw kon <coughs> léegi euh, kon Sa'd Seydina Sa'd ibn Ubaada moom mii la woon moom moom la kii nii moom la euh, xew-xew bi moom mooy ki ñëwoon laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii nii te loolu kii al imaam al xaafid ibn Hajar rahimahullahu taala moom mu koy Euh, mu ngi koy leeral yu muy shara hadis bi ne anna rajulan ci kitaabul janaa'iz baabu mawtil faja al-baxta mu ne anna rajulan huwa Sa'd Ubaada waaw mu ne kanta nday ji nag Amr la tuddoon voilà mooy Sa'd ibn Ubaada mii mooy ki nga xamante ne moom moo laaj laaj bi <coughs> waaw radiyallahu anhu ndax dafa nekkoon ci tukki ñëw bi mu ñëwee fekk na yaayam génn àddina mu laaj yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam daal di koy wax lii yaayam nag eh, moo doon Amra lu tuddoon Amra lu eh, tuddoon eh, radiyallahu wa ardaaha waaw moom muy Amra bint Sa'd ibn Amr ibn Zayd Manaat hmm? ñii ne bint Sa'd ibn Qays la ñii ne bint Mas'ud ibn Qays ibn Amr ibn Zayd Manaat ibn Adi ibn Amr ibn Malik ibn Najjar waaw am na nag ñu ne l'an génn àddina xew-xew bi ci juróomeelu at bi euh, ci <coughs> gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la xewoon kanta euh, imam euh, ibn Sa'd moom nee na bi muy génn àddina yonent bi alayhi salaatu wa ngi mu ngi woon ghazwatu duumatul jandal parce que yonent Seydina Sa'd ibn Ubaada dafa àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam génnoon cib xare ñu ñëwee ci lañ ko ne ah sa nday génn àddina ah eh, imaam Ibn Sa'd nag nee na ci shahr Rabi'ul Awwal ci la xew woon voilà ci at moomee nee na moom loolu la ci cinquième année bi nee na ci la génn woon àddina <coughs> mu ne yonent bi alayhi salaatu bi mu ñëwee ñëw yëgal ko ko Seydina Sa'd yëgal ko ko mu dem ci xabroom daal di dafay kon loolu la imaam Ibn Sa'd eh, kii eh, Ibn Sa'd az-Zuhri moom tamit <laughs> Muhammad Ibn Sa'd katibul Waaqidi ne woon le script de imaam al-Waaqidi rahmatullahi ala al kon <coughs> kooku kon Sa'd ibn Ubaada mooy ki nga xamante ne nii eh, moom la te lool imaamu Nasaa'i solo na ko ci yoon imaamu Maalik ah. an Saïd ibn Amr ibn Shurahbil ibn Saïd ibn Sa'd ibn Ubaada an abi an jaddi ci waa ay sëtam yoo xamante ne qaala mu ne xaraja Sa'd ibn Ubaada ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'd maghaazihi wa hadarat ummahu al-wafaatu bil madiina fa qiila lahaa awsi fa qaalat fiimaa awsi al-maalu maalu Sa'd fa tuwuffiyat qabla an yaqdama Sa'd falammaa qadima Sa'd zukira zalika lahu fa qaala ya rasula allah sallallahu alayhi wa sallam hal yanfa'uha an atasaddaqa anha qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam na'am waaw waaw kon mu ngi noonu kon sëtam yi jële ci eh, seen baay ak yooyu muy Sa'id imam Malik jële ci Sa'id ibn Amr ibn Shurahbil mu jële ci baayam muy Sa'id jële ci baayam di Amr amru jële ci maamam mais moom sauf que fii borom xam ne dañ naan moom jëlewul ci Sa'd ibn Ubaada dëgg waaye seen seen xew-xewu koñ la seen xew-xewu famille la loolu <laughs> ñoom dañ koy takk waaw dañ koy takk quoi surtout loo xam ne seen maam moo génn àddina quand waaw seen mu ne euh, Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhu dafa génn ànd ak yonent bi saa saa ci benn xare yi dégg dégg nga li Imaam Ibn Sa'd wax ne duumatul jandal la yonent bi saa saa demoon. Hmm? duumatul muray siiwal ahzaabu sawaay laa tanami <laughs> waaw <laughs> waaw duumatun muray siiwal ahzaabu laa tanami nee na foofu la woon nag eh, ci eh, duumatul jandal fa la demoon léegi nag bi nga xamante ne nii lool am na bi nga xamante ne lool am na eh, nee na bi mu mu feebar yaayam feebar yaayam feebar Euh, euh, euh, ci lalu faatoom ñu ne ko mais Medina fekk na saa salaam ànd na alhamdulilah dem na ci xare bi ànd ak doom bi Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhu siddiq waa banu mooy sang waa banu Sa'ida léegi mu ne kii ñu ne ko mais doo doo doo doo doo doo doo doo def testament doo dénkaane mu ne ci laay dénkaane mooy Amra miñ la wax sànq bint ibn Amr ibn Zayd Manaat bokkoon ci waa Banu Najjaar eh, ci min al-Ansaar mu ne ci lan laay ci lan ana ci lan laay dénkaane ah alal ji Saada ko moom waaw léegi mu génn àddina ci noonu rek mu génn àddina laata Seydina Saad ibn Ubaada radiyallahu anhu di dellu si mu agsee nag dellu si ñu jóge ci xare bi ànd yonent bi sallallahu alayhi si ànd ak ñoom ñu tuddal ko lool moom doom ji Saada mu ñëw laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko est-ce que dina ko jariñ bu ma ko saraxale yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko waaw e léegi nag foofu sa dana benn tool a njow am foo xamante ne dana ndox la ko wax la ko yonent bi alayhi salaatu salaam sant ne ko na ko e, waaw loolu do e, e, dàqantewul ko ne tool ba teen bu baax ak ndox mu neex mu fa ne woon loolu wallahu taala kon loolu xam nañ ne kon ki nga xam ne moo laajte kon mooy Sa'd ibn Ubaada la comme ni la yore fii ci riwaaya an-Nasaa'i bi nga xam ne ci yoonu imaamu Maalik rahimahullah lii lu ama am solo la léegi nag eh, alhamdulillah kon mu ngi noonu eh, am na nag yeneen wax yoo xam ne eh, imaamu imaamu kii saaxibul fathi <coughs> daal dina koy indi waaye fii ma qulnaahu kifaaya hmm? fii ma qulnaahu kifaaya inshaa allahu tabaaraka wa taala kon nag ah, mu ngi noonu ah, léegi ginnaaw lii nag kon ginnaaw lii taxriij bi gis nañ li nga xam ne noonu la imaamaani indee gis nañu kon aji wax ji aji wax ji mooy kan aji laaj ji te tamit kan la doon laajal yaayam jooju mooy kan loolu yëpp gis nañ ko walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu ñëw ana ci côté njàngat yi euh, mooy léegi <coughs> ginnaaw njàngat bu njëkk boobu di taxriij bi ñaareelu njàngat ana lëkkaalima buntu bi ñu ne lëkkaalim leer na baabu sadaqati anil mayit buntu bi wax saraxeel ki nga xam ne mooy ki génn àddina yonent bi alayhi salaam fii dañ koo laaj mooy laaj bi fii sulbil mawdu' mooy dafa am laaj yoo xam ne li tax ñuy laaj ak question bi ñu posé loolu la ak li ñu bëgg traité mooy est ki génn àddina mën nañ ko saraxeel sarax ba di àgg ci moom fii am ku ñëw laaj ne kat yaayam daa génn àddina te xam na ne ah amul woon jotu amul woon taawu daal di saraxe wala daal di eh, eh, yéene lam nisaroon def ko ci yeneen riwaay yi ne dafa nazar nazarat yu Ibn Abbas yi hmm? loolu est man doom ji bu ma ko defee dina àgg ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko waaw loolu nag dina am ñoo xamante ne comme niñ koy gisee ci biir njànget yi yenn borom xam-xam yoo xam ne dañ naan loolu doom ji la waaye loolu noonu gina lu dëgër du dee du ne daa nekk doom jee tax ci lay baax bu ko bu ko keneen defoon koo xam ne du doomam ah que loolu du dox ndax loolu ñépp xam ne ab bor képp ku am bor képp ku ko fay wàcc na zimmaay waa ji wàcc na waaw mooy eh, bor moom sawaay daa yoreel nit ka ko fay amul doom ji la ak du doom ji c'est la chose ku ko fay jeex waaw lii itam c'est la même chose c'est pareil waaw manuñu ne bon bu dee doom ji dina baax pour doom ji du baax loolu amul waaw même bu dee am na ñu koy wax loolu gënu la dëgër léegi kon ginnaaw loolu kon lëkkaale baa ngi baabu sadaqati anil mayyit yonent sallallahu alayhi wasallam lañ laaj mu ne ah kay loolu day àgg ci moom loolu day àgg ci moom léegi ñu xool nag léegi masala bi nga xam ne moo ci gën a rëy mooy léegi ay wa ñëw leen <laughs> te lañ la doon wax ne la ñuy tëj kii bee nela euh, mooy affaire bi waaw mooy dëgg-dëgg mbir mi mooy dëgg-dëgg mbir mi masala wuute bi nga xam ne daa am ci boroom xam-xam yi te jarul tojante bopp ak tamit di merantoo ak yooyu mooy mais est-ce que hein est que parce que wax ci alxuraan kese alhamdulillah mooy laaja ngi est ki nga xam ne daa génn àddina moom bu dee ne dafa saraxe mooy ki génn ki génn ànd bu dee dañoo saraxe ngir moom waa mais loolu moom dina àgg ci moom wala déet waaw bu buñ defee jëfu yiiw mooy yoolu saraxe ak leneen lu dul saraxe comme yi ñu waxoon jàngum alquran wala woor wooral ko wala ajal ko <coughs> wala umraal ko waa loolu ma yéene ko ko mais yool bi dina dem ci moom wala déet loolu mooy laaj ak lépp luy jëfu yiw rek est-ce que bu ma ko defalee bu ma ko defee yéene ko ku génn àddina kooku dina àgg ci moom wala déet déglul imaamu Nawawi rahimahullah bi muy shara al minhaj nañ ci moom comme que moo <laughs> bind Riyaad bi nañ ci moom <laughs> tabarruka insha allahu taala ci kitaabu zaka baabu wusuli sawabi sadaqati an al mayyit ilayhi bi muy shara lool al imam mu ne wa fil xadiisi xadiis bii nii nag dañ ciy jàngaleen xadiis sayna sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha wa ardaaha wa anna biha wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanaha wa ma'waaha mu ne wa fil xadiisi anna sadaqata 'an al-mayyiti tanfa'u al-mayyita wa yasilu thawaabuhu wa yasiluhu thawaabuhu wa huwa kadhaalika bi ijmaa'i al-'ulamaa wakada ajma'u ala wusuli ad-du'aa'i wa qadaa'i ad-dayni bin-nusuusi al-waaridati fi al-jamii' wa yasilu al-hajja wa yasilu al-hajju 'ani al-mayyiti idaa kaana hajju al-islaam wakada idaa wasaa bi-hajji at-tatawwu'i 'ala al-asahhi 'indanaa واختلف العلماء في الصواب إذا مات وعليه صوم فالراجح جوازه عنه فالأحاديث الصحيحة non للأحاديث الصحيحة فيه والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوا لا لا يصله ثوابها وقال جماعة من أصحابنا يصله ثوابه وبه قال أحمد بن حنبل وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند الجمهور وقال أحمد رحمه الله يصله ثواب الجميع كالحج nii la al imaamu Nawawi ci al minhaj wax ci al minhaj lii la wax mu ne kon ci hadis bi dañ ciy jànge kene ki génn kene saraxe ngir ki génn àddina loolu da koy jariñ day jariñ ki génn àddina te tamit mooy yoolam yoolu sarax ba da koy da koy jote mu ne wa huwa kadhalika naka nii noonu la dem bi ijmaa ulama li borom xam-xam yëpp ci dëppoo ijmaa moom loolu la wax waaye am na ñoo xam ne waxuñu ijmaa bi de waaw parce ñoom dañ ko boole hadith bi imaamu Nawawi teg ci kanam ida mata insanun qata'a amaluhu illa min thalath sadaqatun jaariya wa ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu te lool ku mel ni euh, mooy bu nit ki génnee àddina jëfam yi day dog ba mu def ci ñett sadaqatun jaariya sarax boo xamante ne buy wëy la aw ilmun bi bihi wala xam-xam boo xam dañ ciy jariñoo aw wala bokk waladun doom saalihun ju baax yad'u la bu koy ñaanal xadiis boobu ku mel ni gis naa ñu mel ni ñoom imaamu Shawkaani ñeneen di ko nettali ñoo xamante ne dañ jàpp ne non loolu parce que doom ji la waaw <laughs> mooy sarax bi bu doom ji la mais loolu lañ la wax mooy loolu gënu la dëgër de toute façon même bu dee imaamu Nawawi fi dana al ijmaa voilà dane euh, bi ijmaa'il ulama naka noonu ci ijmaa'u boroom xam-xam yi mu ne wakada naka noonu ajma'u ci lañu euh, dëppoo ala wusuli du'a yi keneen ñaan moom loolu moom ñëpp ci dëppoo mooy li ñu waxoon jotaay bi ñuy génn ndax aaya boobu wallaziina jaa'u min ba'dihim loolu moom amul wuute luurul ko gisumu wuute ci ci waa ahlul bid'a wal ahwa la bokk boroom bid'a yeeg ñi nga xam ne dañuy topp seeni bànneex kon mu ne naka noonu keneen ñaan boo ko yéenee ka nga xam ne moom moo génn àddina loolu da koy jote wa qadaa ad-dayn ak fay bor waaw fayal ko borom boo xam ne moom la bàyyi woon moom lañ doon wax ne bala ñoo miraas fokk ñu génne bor bi léegi nag bu dee ne bu dee ne yow gaa yi fayaluñ ko ah loolu mooy képp ku ko fay baax na waaw képp ku ko fay loolu wàcc na ndax moo tax Seydina Abu Qatada daal di woon fayal waa ji te waajooju amul fenn fuy wane ne kooku baayam la wala ndayam la du baayam du waaw léegi <laughs> mooy xadiis naa Jaabir bi ñu fi tuddoon waaw bi mu ne yeneen saa salaam ah bi mu ne ndax am na bor ñu ne waaw mu ne julli leen seen néew nee na mu yërëm ko man ah yeneen saa salaam maa ko gàllu mu ne ko ah, bu ko defee mu set ci moom te yaa yor waa ji ci créance bi yaa koy fay mu ne waaw waaw kon loolu moom moo ko fay yeneen saa salaam néew laa non te loolu tarkul istifsaal waaw mooy bàyyi di laaj ay dugg ci détail ci jamono joo xamante ne nii. dangay dangay yonent ma lay saasaam da <coughs> euh, indi àtte loolu day wane ne bu laajul détail rek day wane na lool c'est général kon mooy kon côté det <coughs> loolu tamit <coughs> mu ne loolu ci la te lool fiñ ko teg fay bor day àgg day tax zimmaa yi ci génn àddina yoraloon ay nit bu boobaa moo tax mën ne ko al ana barata jilda mu ne ko léegi Abu Qatada yow daal di ngay seral li nga xam ne mooy deram waaw kon mooy loolu kon ñu xam ne kon buñ ci fayee bor mooy texte yooyu leen nu suusi boo ko boo ko fayalee bor bi da koy wàcc mën a biir nu suusi ndax lool ci texte yi nga xam ne alwaarida euh, euh, yi nga xam ne ñoom ñoo rot fil jamii ci lii bépp ñu fi tudd mu ne waya sixu dina wër ba léegi imaamu Nawawi ci alminhaj rahimahullah alhajj keneen xaj anil mayiti mooy ajal ku génn àddina loolu it man naa ne ida kaana hajjul islam bu dee ajug islam mooy ajug farata gi la la wa kaza naka noonu ida wasa bi hajjin tatawwu mu ne waaye même bu dee ne sax aj gi nga xam ne aj goo xam ne aju euh, lii daa am wute bële la ne la amul wute ci seen biir ñoom mu ne wa wa kaza ida mais yii am na wute ci biir borom xam-xam yi da lay wax moom liñ jàpp moo tax mu ne wa yasihul hajj bu boobaa pare na ci mu ijma mooy daa loolu nag ay wute la. est ce que mën ngaa ajal ku génn àddina ak yooyu moo tax mu ne dina wér waaw hajju ila kaana euh, ki nga xam dafa génn àddina bu dee aju farata la moom laa la hajjul islam mu ne waaye na ko noonu bu nee ne dafa dénkaane woon aj goo xam ne du ajug lislam moom defoon na aju farata ba pare waaye ajug naafila la mu ne loolu li gën a dëgër bu dee da koo woon dina wér ci li gën dëgër ci li gën a wér ci suñu mazhab ñoom Shafi'i mu ne waaye waxtalafa al ulama fi sawaabi ida mata walay saw mu ne na ay boroom xam-xam nag fii nag wuute nañ est nit ki bu génne àddina ah woor am boru woor waa mais est yoolu koor ga day dellu ci moom mu ne fa rajihu jawaazuhu anhu mu ne li dëgër mooy ne loolu mën naa nekk kay waaw loolu mooy li dëgër que ne mën nañ ko woral lu tax lil ahadith sahihati fii ndax yi nga xam ne ñoo wér di wax ci lii mu ne wal mashhuru léegi nag mu ñëw nag ci côté alquran bi mu ne wal mashhuru fii mazhabina li nga xam ne moo gën a siiw ci suñu mazhab ndax mazhabu shafi'i yi dañoo dañoo kii am na sax ay teqantal yu am ci seen biir mais euh, d'une manière générale dañ naan rek mazhabu shafi'i yi lii la mais li gën a siiw ci seen mazhab mu ne suñu mazhab mooy anna qira'atul qur'ani la yasuluhu thawabu kene jàngu alquran moom boo fi jàngee alquran ngir ki génn àddina yool ba du ko jote mu ne wa qaala jamaatun waaye nag am na mbooloo min ashaabina ci suñu mbokk yi Shafi'i yi ñoo xam ne moom waxuñu lii ñoom dañ ne yasiluhu sawaabuhu kay sawaabuha dañ ne sii kay njàngum alquran bu ñu jàngee alquran yooyu na ko néew ba da koy àgg moo tax ñoom dañu am ñaari avis ci d'une manière générale mi am nay teqantal ci seen biir mu ne wa qaala jamaa te wax bu njëkk bi moo ànd ak waxu imaamu Shafi'i rahimahullah te ne moom loolu àgg ci moom mu ne wa qaala jamaatun min ashaabina kon yasilu saabu mu ne wa bihi te wax jii ñenn ci suñu mazhab wax ñun Shafi'i yi mu ne moom la Ahmad ibn Hanbal wax wa bihi qaala Ahmad ibn Hanbal mu ne imaam Ahmad ibn Hanbal moom lii la wax te ne bañ day àgg ci moom kay mu ne wa amma salaat ndaal julli wa sa'iru ta'aat ak yeneen yi nga xam ne ñooy yi jóg ci jaamu yàlla yi ci des fala tasiluhu indana wala inda al jumhur mu ne loolu moom boo ko defee di ko yéene du ko du àgg yool ba du ko àgg ci ke néew ba waaye tamit na ko noon jumhurul ulama mu ne waaye wa qaala ahmadu kanta imam ahmad moom rahimahullah nee na yasiluhu sawaabul jamii kal hajj mu ne kanta imam ahmad moom dane ma ne yii nii yépp ngeen fi tudd lépp luy jëfu yiw rek waaw buñ ko ko yéenee day àgg ci néew ba comme aj rek voilà moom benn teqantal la fi deful kon loolu moom la al imaamu alxafidu an-Nawawi rahimahullahu taala daal di wax ah